fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab salaatu mi'a wa isnaani wa sab'uun an abii muusaa radiyallaahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala inna lilmu'mini fil jannati la xaymatan min lu'lu'atin waahidatin mujawwafa tuuluhaa fi samaa'i sittuuna miilan lilmu'mini fiihaa ahluun lilmu'mini fiihaa ahluuna yatuufu alayhimul mu'min falaa yaraa ba'duhum ba'dan muttafaqun alayhi almil sittata alaafi diraa kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullahu taala rahmatan waasi'a mu ñëwaat ak ñun fi ñu yemoon ba léegi ci chapitre bi di chapitre trois cent soixante-douze di baabu bayaani maa a'adda allahu taala lil mu'miniina fil janna buntu bi wax li nga xam ne moom la boroom bi tabaraka wa taala waajalal way ngëm yàlla yi ca aljana ja'alana allahu minhum amin ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañ xadis bi nga xam ne jëloon nañu ay jotaay muy xadis 1884 bi nga xam ne ci la woon wa an ibni mas'udin radiyallahu anhu annahu qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inni la a'lamu aaxira ahli an-naari xuruujan minhaa wa aaxira ahli al-jannati duxuulan al-janna walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis mille huit cent quatre-vingt-cinq onze xadis a ci des bii xam nga mille huit cent quatre-vingt-seize mooy euh, xadis mooy dernier xadis bu Riyaad as-Saalihiin bi muy 1885 mu ne waan abi Muusa mu ngi jële ci baayu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu di Abdullah ibn Qays anna an-nabiyya radiyallahu anhu mu ne yonent saa sallam qaala nee na inna lil mu'mini ñeel way ngëm yàlla wi fil jannati ci àjjana xayma ab xayma boo xam ne mooy tànt yooyu nga xam ne tànt yooyu nga xam ne xam nañ ko arab yi mu doon xam nañu ko mooy tànt voilà xayma boo xamante ne nii min lu'lu atin nga xamante ne nii waaxida ci benn perle hein lañu ko defee waaw mujawwafa boo xam ne dafa yaatoo yaatoo yaatoo yaatu waaw waasi'atul jawf ca biir ak a yaatu waaw mooy gis nga pierre précieuse yooyu al-lu'lu' wal marjaan waaw corail baax yooyu ci benn boo xamante ne waaxida mujawwafa tuuruha yaatu guddaayam fi samaa'i boo ko jëm asamaan sittuuna miila waaw sittuuna miila mooy soixante juróom benn fukk mil lan mooy loolu Imaam an mu ne al mil boobu nag benn bi kese mooy sittata alaafi ziraa mooy six mille juróom benn fukki junni non juróom euh, benn junni soixante euh, sittata alaaf mooy six mille ziraa mooy xasab boo jëlee sa xasab teg benn ñaar ñett mooy nit ku dugg dóomu waaw teg ba mat sos six mille lu toll noonu moom la njoole ci kaw allahu akbar allahu akbar mu nekk ay kilomètres yi kilomètres ci kaw waaw mu ne kon noonu lay gudde jëm ci asamaan lil mu'mini fiiha way ngëm yàlla bi am na ca biir xayma boobee ahluuna ay ñoñam ñoñam ñoñam mooy ay soxnaam min al xuuril ak soxnaam yi mu am yatuufu alayhim day wër ci ñoom almu'minu way ngëm yàlla bi di leen ziyaare waaye di joteeg ñoom fala yara ba'daha ba'da xayma bi dafa rëy a rëy a rëy ay coin la def ay coin ñeenti coin coin bu ci nekk am na ay soxnaam yu fa nekk waaw yoo xam ne buy séq ak ñële côté bale ñeneen ñi duñ ko gis tellement dafa yaatu waaw ñoo wax ba mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaam al Buxaari naka noonu al ah, nañ ko akbar léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce ñoom ñaar ñoo ka solo ñu ne la déedéet eh, seen Ahmad ibnu Muhammad solo na ko Abu Isa at-Tirmidhi ak al imaam al-Qazwiniyu euh, bon euh, non imaam Ibn Maaja parce que hadis bi daa am leneen lu muy wax beneen côté boo xam dañ ko boole côté boobu la indi mais ko bu dee côté bii nii indiwu ko rahmatullahi alal jamii al-imaam al-Buxaari rahimahullah indi na ko ci ay buntu yu wute kitaabu tafsir suuratu rahmaan baabu xuurum maqsuuraatun fil xiyaam wala baabun xuurum maqsuratun fi lxiyaam ah, indi na ko kitaabu badil xalqi baabu ma jaa fi sifatil janna Allahu akbar hmm? indi na ko tamit eh, eh, eh, ci fi nga xamante ne kitaabu tawxiid indi na ko hadis bi mais ko côté yu indi foofu mooy côté bi imaam Ibnu Maaja indi rahmatullahi alal jamii alimamu walxafidu hmm. Allahu akbar alimamu alxafidu albuxaari ana ban lañu jël hmm. Allahu akbar ah léegi bon buñ jëlee xadis kitaabu badil xalqi baabu ma jaa fi sifatil janna mu ne xadathana alimam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana Hajjaj ibn Minhal mu ne nettali sunu sëriñ bi Hajjaj ibn Minhal Hajjaj ibn Minhal al-Anmati Abu Muhammad as-Sulami al-Attar rahimahullah al-Basri rahmatullahi alayhi génn àddina 200 seize qaala mu ne haddathana Hammaamun mu ne ki nettali mooy Hammaam di Hammaam ibnu Yahya ibnu Diinaar al-Awdi Abu Abdillah ibn Abu Bakr ma al-Basri al-Azdi ash-Shaybaani rahimahullah génn àddina 163 am na wuute rahmatullahi alayhi qaala mu ne sami'tu Abaa Imraan al-Jawni mu ne dégg naa Abaa Imraan al-Jawni di Abdul Malik ibn Habib al-Azdi ñi ne al-Kindi la Abu Imraan le siiwoon al-Jawni al-Basri rahimahullah génn na àddina la 123 rahmatullahi alayhi am nay wuute nag ci génn àddinaam yuhaddithu an Abi Bakr ibn Abdillah ibn Qays al-Ash'ari muy jële moom Abu Imran ci ki nga xam ne Abu Bakr ibn Abi Abu Bakr ibn Abdillah ibn Qays al-Ash'ari di doomu Abdullah Abu Musa al-Ash'ari moom Abu Bakr al-Kufi rahimahullah génn na àddina 106 rahmatullahi alayhi an abihi muy jële ci baayam di Abu Musa di Abdullah ibn Qays ibn Sulaym ibn Hadar ibn Harb ibn Amir Abu Musa al-Siwan al-Ash'ari at-Tamimi rahimahullahu ta'ala ne woon na Basra ne woon na Kufa kañ la génn àddina yàgg nañ la ko wax dañ ci wuute lu bari ba 42 ba ba 53 ay wax la wallahu ta'ala a'lam ñii ne Kufa la génn àddina ñii ne Makka ñii ne Suwayya wallahu taala a'lamu bis-sawaab wa ilayhi al-marji'u wal ma'aab radiyallahu taala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala al-khaymatu durratun mujawwafa tuuluhaa fi as-samaa'i thalaathuuna miila fi kulli zaawiyatin minhaa lil-mu'mini ahlun laa yaraahumul aakharuun qaala abu ubayd abu abdissamadi walhaaris ibnu ubayd an abi imraan sittuuna miila voilà <laughs> Allahu akbar léegi euh, kii euh, imaam al-Bukhari mu ne kon hadith bi nii Seydina Abu Muusa mu ne ne saa saa nee na al xaymatu bennub xayma bennub tànt ca biir àjjana durratun mujawwafa du benn kese ah mooy da lay wax benn di la melal nga xam tànt ya nañ mel mu jox la ci benn misaalum benn durratun mujawwafa ab ak wurus la boo xamante ne nii dafa yaatoo yaatu ca biir tuuruha guddaayam fi samaay ca asamaan mooy longueur bi salaasuuna miila waaw mooy fii trente la wax fanweer mille waaw fii kulli zaawiyatin ci wàll wu nekk minha lil mu'mini ahl muy ñeenti wàll waaw way ngëm yàlla bi am na fa ay soxnaam yu fa ne laa yaraahumul aaxaru ñeneen duñ leen gis mu ne qaala waaye nag abu ubayd abu abdi samad rahimahullah di abdul aziz ibn abdi samad al ammi abu abdi samad la siiwoon al basri al haafidu génn ànd la cent quatre-vingt-sept moom ni nga xam ne noonu la solooyu mbir moom ak wal haaris ibn abd ibn ubayd di al haaris ibn ubayd abu qudaama al iyaadi al basri ah, rahmatullahi alayhima ah moom mii ñoom ñaar ñii nag leneen la ñu wax an abi imran ñoom ñaar ñu jële ko ci abu ibrahim comme ni ko hammam jële mais ñoom bokkuñu ne ñoom dañ ne sittuuna miilan comme ni mu ne ci riyaad bi nii waxuñu salaasuuna sittuuna miila voilà kon mu ngi noonee mooy ñoom ñaar dañoo solo xadiis bi waxuñu sittuuna miila de da sayna abu muusa da ne kon te euh, riwaaya yooyu yoonu abdu samad Euh, Abu Abdis Samad muy Abdul Aziz ah Abu Abdis Abdul Aziz Ibn Abdis Samad imaamu Muslim rahmatullahi euh, kii euh, kii al-Bukhari daal na koy jokkale. Kanta yoonu al-Harith ibn Ubayd te Abu Qudama mooy imaam Muslim moo ko jokkale voilà mooy. Euh, loolu mooy li nga xamante ne moo tax si tuuna yi mooy li nga xam ne moo gën a dëgër moo tax imaamul Buxaari ci kitaabu tafsir suuratu rahmaan foofu da ko jële mu ne haddasanaa ah, mooy baabun huurun maqsuuraatun fil xiyaam mu ne haddasanaa Muhammad ibnul Musanna qaala haddasanii Abdul Aziz Muhammad ibnul Musanna mooy kan mooy az-Zamin da Muhammad ibnul Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Diinaar al-Anazi al-Basri yu gane àddina 167 génnaat na 252 si woon az-Zamin di sëriñu waa kutubu sitta rahmatullah ala al-jami' qaala mu ne haddathani Abdul Aziz ibn Abd as-Samad moom lañ gis fee ci Imam Bukhari tudd ko ci suuf ah mu ñu ne la waxoon nañ la jokkale na ko fii ci kitaabu tafsir qaala haddathana Abu Imran al-Jawni mu ne nettali na ma Abu Imran al-Jawni rahmatullah alayhi an Abi Bakr ibn Abdillah ibn Qays an abihi anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala inna fil jannati khayma min lu'lu'atin mujawwafa arduha bi ard bi la wax largeur voilà sittuna mila te ñëpp xam nañ largeur en général mais sauf que fii nii mooy largeur bi ak longueur bi ñoo tolloo voilà <laughs> waaw ñoom ñoo tolloo xam nga en général largeur euh, bu na bu alquran naan wa jannatuna arduha as-samawati wal ard loolu largeur bi la la wax te ñëpp xam nañ ne en général largeur bi longueur bee koy mais bii riwaaya yi boo leen recoupé dalay wax léeg-léeg longueur bi gis nañ biñ génn longueur bi wax fii mu ne arduha largeur bi sittuna mila soixante mille miles fii kulli zawiyatin ci wàllu wu nekk mooy coin coin minha hmm, mooy zawiya zawiya mooy coin voilà mooy benn ruq boo xam ne comme ci jàkka ji ay ko ay coin pot coin ñeenti coin yi voilà ci bu ci nekk ahlun am na fa ay njaboot ay soxna maa yarawna al axarina yatuufu alayhim al mu'minuun du ñeneen ñu duñ leen gis way ngëm yàlla yi ku ci nekk lañ ca am di nga wër ca ñoom di joteeg ñoom di nekk ñoom di bànneexoog ñoom te ñeneen ñi duñ la gis voilà léegi am na lum ci teg mais fii mooy li nga xam ne moo lëkkaloog suñu xadiis bi wallahu taala alam kanta al imamu abul xusayni muslim ibnul Hajjaaj rahmatullahi alayhi moom moo indi kàddu yi nga xamante ne moom la imaam al bu al al al al al mus euh, euh, al Nawawi indi moom moo ko indi kitaabul jannati wa sifati na'iimihaa wa ahlihaa baabun fi sifati xiyaamil janna mu ne haddasanaa Sa'iid ibnu Mansuur mu ne nettal nañu Sa'iid ibnu Mansuur di Sa'iid ibnu Mansuur ibnu Shu'ba al-Khuraasaani Abu Usmaan al-Marwazi wa ñii ne noo Taaliqaani al-Balkhi almakkiyu rahmatullahi alayhi balx la ne woon ginnaaw gi mu nekk makka moo tax na al balxi summa almakkiyu rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a moom mu nekk koo xamante ne ni euh, ku yéeme la woon ku dëgër këcc la woon nga xamante ne euh, ni mu bare woon dafa mënoon a takk lool waaw <laughs> waaw moom ni at-Taliqani rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a génn am na deux cent vingt-sept rahmatullahi yaani an abi Qudaama gis nañ ko sànq wax mooy al-Haaris ibn Ubayd al-Iyaadi al-Basri rahmatullahi alayhi kañ la gën a àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko rahmatullahi alayhi wa huwa moo tax mu ne wa huwa imaamul Muslim ne te mooy al-Haaris ibn Ubayd sànq wax nañ la imaamul Buxaari tudd na ko ci suuf ñu ne la loolu ki ko jokkale mooy ko jokkali jokkale mooy imaam Muslim Abul Husayn mu ngi nii mu ne ta ko mooy al-Haaris ibn Ubayd an Abi Imraan al-Jawni gis nañ ko sànq an Abi Bakr ibn Abdillah Abdillah ibn Qays an abiihi radiyallahu anil jamii' anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna lil-mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin waahidatin mujawwafa tuuluhaa sittuuna miilan lil-mu'mini fiihaa ahlun yatuufu alayhimul mu'minu falaa yaraa ba'duhum ba'dan nga ne ma mee fee yatuufu alayhimul mu'minuun imaamul Buxaari ñu ne la loolu da ko defaat pluriel mais bokkul ne ca biir ay góor jigéen ñu ñu bëree fay nekk non ku nekk góor gu nekk jullit bu nekk ak xaymaam la waaw boo xamante ne moom mooy wër ci ay soxnaam voilà eh, wallahu taala alam waaw wallahu <laughs> waaw waaw Muslim yi indi na ko fële eh, comme bi imamul Bukhari no fil jannati xaymatun min lu'lu'atin mujawwafa arduha sittuna mila fi kulli zawiyatin minha ahlun ma yarawna al-akharin yatufu mu'min moom la ci teg après indi foofale moom al wondi ci ñetti version ci buntu bi ni léegi walillahi alhamdu wal kon suñu buntu bi suñu hadis bi ban lëkkaale la am ak li nga xamante ne nii mooy suñu buntu bi ñu ne la euh, dafa yéeme waaw mooy euh, li yonent bi alayhi salaatu nettali nii xamal ñu ko ci li nga xam ne mbiru xaybu la <coughs> li nga xamante ne moom la maa a'adda bokk ci yi nga xamante ne borom bi tabaaraka wa taala moo ko waajalal lil mu'miniin war a ngëm yàlla yi moo yow benn kese la la wax de benn xayma waxu la yeneen yaata kenn du fa am benn xayma kese waaw moo tax ajjana ajjana du du du euh, dafa yaatu voilà dafa nekk loo xamante ne mooy yaat euh, jannatun arduha as-samawati wal ard la ju wax ajjana goo xamante ne largeur bi mooy diggante asamaan ak suuf to loolu c'est pour gàttal ni ñu xam exactement xaw a jëli liñ mel mais lu yaatoo yaatoo yaatu la allahu akbar waaw lu yaato yaatoo yaatu la yaatoo yaatoo la mooy yaatuwaayam moo tax euh, loolu dafa gën a yaatu suuf taw gis nañ ne euh, ki mujjee dugg àjjana rek keroog li ko liñ gis yeneen tubaab yi saa saa nee na waa ji borom bi nee na ko dama lay jox fukk yu mel ni àddina <laughs> waaw moo tax. ajjana dafa yaatu moo tax Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu dañ koo laaj ne ko waaw waa ajjana moom afi samaa'i ard <laughs> waa ajjana moom asamaan la nekk wala ci suuf la nekk waaw Seydina Anas ne radiyallahu anhu ah <laughs> yéen ah ayu ardin wa samaa'in tasa'u jam ne ban aj ban suuf ak ban asamaan juróom-ñaari asamaan ak juróom-ñaari suuf ana ban ci ñoom ñoom ñëpp boo leen boolee dañoo mën a daj li nga xamante ne mooy àjjana ñu ne ko waa kon waa fa ay na hiya kon <laughs> waa kon fan la nekk mu ne fawqa samawati sab'a tahta al-arsh ca kaw asamaanu juróom-ñaar la àjjana nekk ci ronu arsh parce que xam ne arsh moo plafonné affaire yi foofu waaw moo tax euh, kii yonent bi alayhi salaatu salaam gisoon nañ ko fi hadis bi nga xam ne da doon wax ne bu ngeen laajee idaa sa'altumullaahu al-janna fas'aluuhu al-firdaws al-a'la fa innahu a'la al-janna wa awsatu al-janna wa minhu tufajjaru anhaaru al-janna wala tafjuru anhaaru al-janna wa saqfuhaa 'arshu ar-rahmaan Allah yeneen tuwaay saa saam ne bu ngeen laajee yàlla àjjana di ko ñaan mu may leen àjjana ñaan leen ko firdaws ba gën a kawe ndax moo gën a kawe ci aljana yi moo gën a dëggu doomu ci àjjana yi te dexi àjjana yi ngay dégg ca suuratu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di suuratul qitaal foofee lay balli di génn di arrosé yeneen sa yeneen kiiwu àjjana yi wa saqfuha teeku li nga xamante ni mooy firdaws mooy toit bi fa nga xam ne moom mënoo ko dépasser fa la yem arshu rahman arshu borom bi tabaaraka wa allah allah kon nga xam ne kon newul ci suñu suuf si waaw <laughs> voilà allahu akbar gisoon nañ fi tamit li lay wan yaatuwaayu àjjana hadith sayna Ubaad ibn Saamit bi yii yëpp gisoon nañ ko fii ci Riyaad bi bi mu ne yonent saa saa nee na fil jannati mi'atu daraja maa bayna kulli darajatayni kama bayna as-samaa'i wal ard wal firdaws a'laahaa daraja minhaa tufajjaru anhaarul jannati al-arba'a wa min fawqihaa yakuunu al-'arsh fa idaa sa'altumu llaaha fas'aluuhu al-firdaws al-a'laa allah <laughs> imaamu Tirmidi moo solo loolee allahu akbar allahu akbar mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na moom Seydina Ubaadatu ibnu Saamit radiyallahu anhu mu ne biir aljana am na téeméeri daraja cent diggante bu ci nekk nag benn beeg beneen bi day mel ni diggante asamaan ak suuf te alfirdaws moo ca gën kawe ca darajaat yooyu te ca lay balle li nga xam ne mooy dexu aljana yi yu ñeent yi yiñ la waxoon suuratul qitaal yi fan yee ñu ngi ko doon fàttali suuratu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa min fawqihaa nag yakunul arsh nekk mooy téeg ba fa idaa sa'altum kon nag man yoneen saa sa maa leen dox yéen bu ngeen ñaanatee allah borom bi tabaaraka wa ko ñaan firdaws al kon mu ngi noonu loolu lii lépp c'est pour mooy yaatuwaay bi ni nga xamante ne noonu la ngande quoi waaw wara borom bi ne woon saabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi as-samaa'i wal ard u'iddat lilladhina amanu billahi wa rusulihi zaalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa'u wallaahu dhul fadlil aziim ca suuratul Hadiid aaya 21 borom bi ne saabiqu njëkkalante leen ilaa magfiratin ci njéggal njëkkalante leen <laughs> jëm leen ci njéggal min ko bu tukkee ci seen borom wa jannati nag ajjana joo xam ne arduha largeur bi ka ardi samaa'i wal ard day mel ni asamaan ak suuf u'iddat dees koo préparel dong waajal ko lilladina amanu ñu gëm yàlla mu nekk baabu bayaani ma addallahu taala lillat lil mu'minina fil janna buntu bi nga xam ne wax li borom bi waajal waa ajjana way ngëm yàlla yi ajjana ñu waajal ko lilladina amanu billahi ñi gëm yàlla wa rusuli ak ndawam yépp ta amuñ ci xaaj ak seen zalika mu ne nag lii njéggalu yàlla ajjana yàlla fadlullah ngëneelul yàlla la kenn liggéey ko fi de <laughs> yu tiihi moo koy joxe man yasha ku ko soob wallahu bo borom bi dul fadlil azim mooy borom ngëneel yu yaatu yi kon nañ ko ci ñaan mu may ñi ci loolu léegi al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah ci al-Minhaaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj bi muy saraa xadis bi rahimahullah mu ne waaw mu ne xadis bii nii wa fii riwaayatin am na benn riwaaya boo xam ne dane tuuluha xam nga fii dane la arduha fil jannati xaymatun waaw wala inna lil mu'mini fil jannati la xaymatan min lu'lu'atin waahida mujawwafatin tuuluha fis samaa'i tuuluha fi sama mu wax longueur bi jëm asamaan sittuuna miila waaw sittuuna miila mooy soixante miles la imaam An-Nawawi la mooy six mille xasab zira léegi mu ne euh, loolu benn la mu ne loolu benn la kon bii dane longueur bi tuuluha fi sama sittuuna miila mu am beneen imaamu Nawawi mu ne wa fii riwaaya xam nga hadis bii ñu nekk lan waa ah, ah, tuuluha mu am hadis bi nga xamante ne par exemple moom la ñu waxoon sànq mooy bi jaar ci abu Ghassad al-Misma'i foog naa boobu waxuñu ko waaw ndax imaamu Muslim da leen a tegale. mu ne wa haddathani abu Ghassad al-Misma'i di Malik ibn Abd al-Wahid abu Ghassad al-Misma'i al-Basri la siiwoon génnaat na la 230 rahmatullah alayhi qaala abu abd qaala haddathana abu abd samad gis nañ ko sànq rahmatullah alayhi qaala haddathana abu imran al-jawni an abi bakr ibn abdillah ibn qays radiyallahu anhu an abihi radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala fil jannati khaymatun min lu'lu'atin mujawwafa arduha sittuna mila fi kulli zawiyatin minha ahlu ahlun ma yarawna al-akharin yatulu alayhim yatufu alayhim al-mu'min hadith bi ni dane lan arduha hadith bi ñu nekk nii ci riyaad bi te imaamul Buxaari imaam Muslim yi indi ko imaamul Buxaari yi moom la imaam Muslim njëkk a indi mooy bi mu jaar ca Sa'iid ibn Mansuur te ñu waxoon ko sànq foofu mu ne eh, Seydina Abu Muusa mu ne saa sam nee na inna lil mu'mini fil jannati la xayma la xaymatan min lu'lu'atin wahida mujawwafa tuuluha ta boobu la indi ci Riyad bi sittuna ziraa kon bii dane njoolaay bi mooy la longueur bi bee mu ne largeur bi arduha sittuna mila al imam an-Nawawi nag rahimahullah loolu lay lijjanti ci al minhaj mu ne ñaari riwaaye yooyu opposé wuñu waaw waaw mu ne loolu opposé wuñu wala mu'aradata baynahuma fa arduha fi masahati ardiha wa tuuluha fi sama ay fi al-uluwi mu ne loolu lenn lañ ciy jànge mooy longueuru xayma boo bële njoolaayam ak côté largeur ñoom ñoo tolloo bu ci nekk sittuuna miila la voilà mooy dafa carré bu booba mooy dañu carré waaw mooy xayma bu carré la du bu rectangle ndax longueur bi ak largeur bi ñoom ñoo tolloo mutasaawiyan kon loolu la loolu di wane li nga xamante ne mooy te lii benn kese la benn waaw mooy lii kon euh, loolu te lool jegeñal la waaw <laughs> jegeñal la waaw wa ma inda allahi la ne fa yàlla moo gën a màgg bés buñ koy euh, découvrir ja'alana allahu minhum amin kon hadis bi di wane ne kon borom balam waatal waajal waay ajjana réy na lool way